moom arrahim ci boppam borom bi da koo jox da koo jox làmmiñ mu wax waaw dafa koo jox làmmiñ mu wax waaw am ñu ne déedéet du da koo jox laat moom ci boppam la def koor parce que ñun suñu xam-xam yii ñu xam dafa éphémère te dafa nekk loo xam ne lu gàtt la yonent bi saa saa ñun buñ foog ne lu lu lu lu alquran wax sunna wax pare ñu indi ko ñun ci suñu réalité suñu nit nit en tant que nit suñu monde bii ñu yàlla teg ak ni nga xam ne mooy nit ñu fi réalité yi ñu fi xamal ñu bëgg réalité yoo xam ne yonent bi saa saa ma ngi koy wax naan ba borom bi bindee bindee fii la la ar-rahim taxaw non non loolu benn misaal rahim ci boppam koor la lu taxaw la nii nii la amee xaqiiqa la amul benn majaas bu fi am. waaw te loolu insha allah mooy li gën a dëgër waaw mooy ne du lépp leen na rek ñun dañoo war a xam nakalaat nu mu waaw baax na rek eh, eh, di eh, comme li boroom xam-xam yi ah, voilà euh, majaaz la man a nekk majaaz mais loolu insha allahu taala li gën dëgër lañ lay wax mooy ne nii koy rent bare sa saam waxee noonu la demee dafa taxaw ar-rahim dafa taxaw waaw léegi nan la taxawee allahu a'lam wa rasuluhu sallallahu alayhi am na sax ci benn riwaay nee na dafa jàpp ci li nga xamante ni mooy euh, ci euh, liñ naan ndigg liñ naan isaar moom la jàpp bi xaq wi moo tax am na ci benn riwaay ci imaamul Buxaari mu ne fa euh, xalaqallaahu alxalqa falammaa faraga minhu qaamat irrahimu fa axadat bi xaqwi rrahmaani fa qaala lahu ma gis nañ ko sax waaw mu jàpp ci ndigg moom lañ naan ndigg waaw est-ce que yàlla daa nekk am koor bu taxaw ba am ndigg ah loolu moom la euh, ulama suufi yu mag yi di wax naan aalimu ah, ah, ah, aalamul misaal waaw muy monde la boo xamante ne nii yi ñu jàpp ne ñun possible yëpp foofu dafa possible waaw te yi nga xamante ne borom bi nga xam ne zaat muy nekk nekku yàlla gu sell nga gu nga xamante ne amul dara lu ko takk waxuñu foofu moom day mën a nekk ci aalamul misaal di fa jëflanteeg jaamam yi comme ni nga xamante ne nii jaam yi noonu la loo xam ne ñoom dinañ ko comprendre te bu boobaa borom bi tabaaraka wa taala parce que ay ay tajalliyaat la waaw day jóge mooy mooy estadu zaatul aliya bokkul ak foofu foo day wàcc degré boo xam ne moom bu boobaa foofu dafay man bi ñu naan yàlla day euh, euh, sama jaam bi bu bu doxee ñëw ci man ma ndaw ñëw ci moom waaw foofu yàlla dañ koy ñu naan yàlla day daw waaw. yàlla day wàcc yanzilu rabbuna tabaaraka wa taala day wàcc ci asamaan bi gën a bi gën a jege guddi gu nekk loolu yëpp dafay xew loolu yëpp fii nii tamit loolu la mooy du comme li ma doon wax da di nga ne yow lii nga wax nii ak wax bi ne eh, misaal la que ne ab parabole la lan mooy différence ma ne non parabole ce n'est pas une réalité alors que alamul misaal ab réalité la mooy en noonu lañ ko mën a woowe mooy monde virtuel la. lañ ko mën a wax mais bu existe la boo xam ne dafa am dafa existe dafa am foofu lépp loo xamante ne nii nit ñi jàpp nañ ne amul dafay am te nit ki bu bu bu bu buy buy gént borom bi buy nelaw borom bi mën na ko sóob ci gént yooyu ci ci géej yooyu mooy indi gént yi nga gis nit koo xam ne dangay gis sa bopp ci biir gént yi ngay naaw waaw nga jekki nekk fii na di waxtaan nekk New York di waxtaan yow fi ngay wax pareegoo sa kàddu gi ngay wax. nekk biir Sénégal bi nga paree gestu nekk biir Paris ainsi de suite loolu lépp monde boobu la la borom bi sóob te yaa ngi nelaw <laughs> waaw <laughs> voilà kon nag affaire bi yëpp loolu la mooy du borom bi al azdatul aliya nga xam ne dara takku ko du koor bu bu ab jëmm bu taxaw déedéet mais ci ci monde boobu mooy lii lépp nag dafay mën a nekk te borom bi mooy nekk nekkam da nga xamante ne dafa set ci lépp nga xam ne moom képp dong la woon mbindeef amul dara amul gaam yi sax da leen am da leen a génneegul woon ci ñàkk am waaw génneegu woon ba mu leen génnee nag la def tajal yàgg yooyu ci monde yooyu nga xamante ne nit ki day man bi dajeeg boroomam di waxtaan ak moom di ko gis mu koy gis ah, nga gis choses yi mooy affaire yi ay ay ñu naan ñu naan euh, ar-rahim foofu dafay am koor comme li nga xamante ni moom la nit ki fii ci àddina amee koor moom dafay am koor dafay am jëmm man bi wax ak borom bi boroom bi di def ay ay tajalliyaat <laughs> ay manifestation yoo xamante ne nii dana dafay utiliser naan ay tànk ay loxo waaw ak yu noonu ak xaqu bi euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax. ne daa jàpp bi xaq wi ci ndigg mooy fi ñuy takk isaar fi ñuy takk tay bu doon tay dañ naan ceinture fi ñu koy takk moo tax am na ci doayo na ci isaaram la jàpp waaw est ce bi day takk isaar <laughs> mais foofu moom moom moom day possible ndax boroom bi moo fa moo fa wàcc di fa def ay manifestation ngir lan ngir xamal boppam am lu mu ubbi boppam ci nit ñi ngir nit soppeem yi man di ko xam di doxlante muy doxlanteeg ñoom ci yooyu la kon ar daal di taxaw bon loolu loolu la réalité la de réalité la boo xamante ne ar rahim dafa taxaw di wax comme ni nga xamante ne yawmal yow fii mu ne liñ naan dee dee dee la mort ak dee yonent bi alay saa salaam nee na yawmal qiyam am am kuy la am xar la moo xam ne am kuy moo xam ne mu rafet ta waaw xam nga loolu mënoo taxaw naan majaas la non loolu istiaara la rek déedéet mooy am alhamdulilah am xar la mu xam <laughs> waaw alimul alamul ghaybi wa shahada bokkul waaw suñu monde bi nga xam monde bi nga xam dafa ak bi feeñi muy bii nga xam ne moom lañ gis di mën a laal sama taabal ji di laal téere bii di laal téléphone bii di laal enregistreur bii di xool ñii di laal mur bi gis ko man koo laal loolu bokkul ak alamul al-ghayb bokkuñu réalité yi bokkuñu yonent bi saa saam nee dee yawmal qiyam dañ koy sob dañ koy def ci réalité lañ koy mooy am xar la mu rafet teg ko ci diggante safara ak ajjana wala diggante ajjana ak safara ñu woowaa safara waa ajjana bokk ñu leen mooy leen waa ajjana xam ngeen kii ñu ñépp xool sig bi xool te ku fa nga nekk ajjana ngay xool gis bee te kenn du ne ay eh, puusal ma xool déedéet fa hal tudaruna fi ru'yati ash-shams wal qamar yeneen tubaab saa saa bañ ngaa ndax gis suñu borom. Seydina Abu Hurayra mii moo ko solo bu sahih yi radiyallahu anil jami' mu ne est-ce que ngeen di puusante di dañante di puusante ah. di bousculer wante ngir mën a gis jant bi bu feeñee wala weer woo xam ne dafa mat quatorzième quinzième jàpp seizième jour ñu ne ko déedéet ku nekk sa kër ngay nekk ñuy nekk sa fenêtre ubbi di gis weer wi du ngeen puusal te puusal ma xool puusal déedéet mu ne naka noonu li ngeen gis seen borom waaw kon mooy ku nekk fa nga nekk ca àjjana buñ la waxee ndax xam nga kii da ngay da ngay xool rek gis dee gis ko liñ lay wax ñu ne waawow yii kii xam nañ ko kii mooy dee ñu woo waa safara ne leen yéen waa ahlan naar est ce que xam ngeen kii ñoom itam ñu ñu ca seen métti ya ñu si ju xool dee yii kii moo ñoon di fii dee moom la ba ñépp di ko gis Seydina Yaxya lay borom bi woo moom mi nga xam ne turam mooy vie mooy laa vie mooy koo xam ne day dund te dundam du du jeex waaw même bu dee ci biti nii gisatoo ko fi moom la chrétien naan Jean Baptiste euh, euh, le prophète Jean Baptiste <laughs> Seydina mais ak dundam du jeex ndax waamee ngëneelam ak mbaaxam leer yi ko boroom bi defal ak njàngaleem lu deñ di fi nekk waaw moom lay woo moom mooy ba ñépp taxaw di waa ajjana ak waa safara ñépp di xool dee moo koy tëral rendi ko waaw kon dee gi ñuy tiit ba suñu borom ne way qul inna al mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum yow yonent bi alayhi salaatu salaam waxal ak jaam yi ne leen innal mawta alladhi tafirruuna min gis nga dee mi nga xam ne moom ngeen di dawkat fa innahu mulaaqiikum day dajeeg yéen waaw ñun dañ ñëpp koy daw presque <laughs> ñu baree koy daw di daw dee waaw waaw ndax fa ñu jëm defuñu fa naada te wuuruñu <laughs> waaw botox ci suñu xar kanam yëg lu ne ngir bañ riddi di feeñ ay crème anti ridde crème yow nga màgg fi dund fi soixante-dix ans bëgg ku la gis di la jàppe ku am trente ans lépp ngir daw diyee waaye di nga dee de fa innahu mulaaqikum deegoog ñuy daw ndekete yoo xar mu rafet la waaw moo <laughs> dàq suñu xar yi ñu yor Allah kon nga gis réalité ne majaal la déedéet la muñ teg ñu rendi ko ñépp di ko gis waaw mooy xuluul ñu ne leen nag yéen waa àjjana nag comme que gis ngeen rendi nañ dee nag dund leen dund goo xam ne dappat la guy wëy dee amatu yéen waa safara yi tax leen fi ngeen ne ci sawara soosu ndax fa ngeen di mën a gise seen borom fa ngeen di mën a jaamoo seen borom yéen itam des leen foofale walla mawtu te dee amatu kon nag bu na ne fii kon mm, arrahim dafa taxaw kon yooyu yëpp ay réalité la yoo xamante ne euh, ñi nga xam ne daal ñoo koy euh, ñoo koy leeral bu baax mooy kaba mooy euh, kaba kii taba kii nu mu tudd mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy nit yàlla yu kawe yi voilà waaw parce leer nañ mooy lii nii yorente ba saa saa wax xam nga ci waa mbir moom leer na waa ahlus sunna wal jamaa ni ñuy doxale ci texte yu mel nii waaw gëm nañ ko ni ko borom bi waxe ni ko yonent ni ko borom bi digalee yonentam mu jottali ñu ko saa ñu nekk fi di dugg ci yenn yi xamuñu yenn yi xamuñu ko mais gëm nañu ko am ñoo xam dañ koy taawil ne bon moo tax isti'aara la lii te tamit loolu mooy ci langue arabe wax ju mel noonu day am mooy boo kiiwee boo bëggee ñëw ci wala ci kenn mu musal la ci lenn da ngay ñëw daal di koy katamu jàpp jàpp ci ndiggam ngir mu musal la ci loo xam na nga koo ragal waaw mais comme yu mel noonu léegi sauf que à vrai tekki bi dëgg dëgg dëgg mooy li nga xam ne moom la kabairul euh, su al ulama as-sufiya aka akabiru bokk al ulama as-sufiya euh, ñoom di wax loolu euh, radiyallahu anhu mooy loolu te moom lañ la fi wax sànq te ne loolu am moom la boo xam dafa exister foofu borom bi dafay def ak tajalliyaat waaw falamma tajalla rabbuka rabbuhu lil jabali voilà boobu wax baat boobu baatu alxuraan na tajalliyaat bu daay naan noo gaay bu ñuy wax ñuy génne moo yoo xam ne xaw fu fuñ ko jëlee dañ naa suñu borom ma ko am de keroog Seydina Muusaa bi mu ne ko rabbi sama borom damaa bëgg nga wan ba ma gis la mu ne ko du ma gis lan taraan yi mooy ci kaw suuf mënu ma fi mukk walakin unzur ila al jabal waaye xoolal ci montagne bi fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani bu dee ne <laughs> montagne bi bu ma ci feeñuwee feeñuwee dina dina di dina résister di ma gis waaye borom bi xam na ne montagne bi mënul a dékku lool moo mu ne fa lamma tajalla rabbuka rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa xarra Musa sa'iqa waaw ba ci ba ci borom bi dafee tajal yi waaw dafa montagne bi dafa xar bam ci manifesté woo feeñ ci montagne dafa xar Seydina Musa xëm ci saak perdre conscience kon nag loolu ay kàddu alquran na voilà boo ko xamul nag yow d'accord yii nii yëpp wax naa la sànq kenn du la forcer ne façon bii nga xam ne moom lañ taamu ne insha allah mooy li gën a dëgër ci mbir mi kenn du la ko forcer bu la neexee nga ne non man ñi ñi xam ne daal ñoom lañoo jàpp ne voilà nii ko borom bi yonent way sa sa wax noonu la waaye kanta réalité loolu xamuñu ko bu la neexee loolu ay borom xam-xam yu mën koy wax waa ahlu sunna jamaa bu neexee it nga def istiaara ba la ne istiaara la bon loolu comme ni nga wax sànq nit buy buy buy buy buy buy euh, ñaan dimbal ci kenn jàpp ci kiiwam naan ko dimbali ma ak yooyu du mel noonu loolu it kenn manu la koo bañal waaye dañ laa wax nootal am na ku mu neex nga nootal lu la neex waaye tekkiwul ne par force lii la ku xam gisawul nii sa gisin baaxul déedéet kon nag mu ngi noonu kon mu ne Euh, hatta ida faraga minu qaamati rahim kon li nga xam ne mooy ak buumu njurukaay daal di taxaw ak mbokkoo waa am na beneen beneen euh, ta'wil euh, bu ma naroon a fàtte mooy ne am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi xam ne dañu ne mooy am malaaka am malaaka la boroom bi wax loo voilà am malaaka la boroom bi wax loo muy wax ne loolu la kon loolu it beneen wax la ne am malaaka la borom bi euh, tàggat muy wax ci euh, lam nañu arrahim bi mbokkoo en wax nañ la li nga xam ne loolu lañ gis ne insha allahu taala mooy li ci gën a lëng wallahu nag taala alam kon mu ne aa qaalat ba mu taxawee la wax mu wax hada maqaamul aa'idi bika min al qati'a fii de mooy bërëbu taxawaayu ki nga xam ne day muslu ci yow borom bi ci ki dog mbokk waaw gis nga kon dog mbokk ni mu garaaw mooy ba borom bi bindee bindee fi lam ak mbokkoo ci boppam les liens familiaux wax ak borom bi ndax ragaloon na lii xew ci kaw suuf di ko dal mooy dog mbokk yu garaaw yi ngay gis waaw mu taxaw bëgg am garantie ci boromam. ne damay muslu ci yow ñu dog ma borom bi na ko naam ah kay ama tardayna dañuy gis ne kon borom bi day wax ak li nga xam ne mooy mbindee fam yi an asila man wasalaka wa aqta man qata'ak ndax gërëmoo ma jokk ku la jokk dog ku la dog mu ne ko balaa ah kay mu ne ko fa zaliki lak loolee fi zaliki lak mu ne ko kon jox naa la ko waaw kon loolu lu borom bi garanti la moo tax képp koo xam ne dangay dog sa mbokk mooy borom bi dog na la ci saase da lay dog waaw ci saase da lay dog lu tax parce que moo joxoon garanti te moo digoon te wa maa rabbuka sa borom nag nekkul koo xam ne moom <laughs> laa yuxlifu llaahu al joxe boo la joxee kàddu moom loolu la waaw kon nag mu ngi noonu le léegi nag yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne summa qaala rasulullah sallallahu iqra'u in shi'tum loolu waxoon nañ la te ne dafa am ci ruwaat yoo xam ne dañ koo yemale ci Seydina Abu Hurayra loolu ñàkkul ne Seydina Abu Hurayra léeg-léeg bu ko doon jokk bu ko doon nettali moom day waxal boppam ne iqra'u jàng leen in shi'tum am yoo xam ne daan wa yonent bi alayhi salaatu salaam wax kon ñu xam ne loolu waxu yonent bi laa alayhi salaatu wasalaam léeg-léeg nag moom muy roy yonent bi alayhi salaatu salaam buy nekkali ba fii du àgg far moom mu dugal waxi boppam waaw ne jàng leen wax aaya bi nga xam ne moom lañ gis sànk di wax ci gravité wu dog mbokk te dog mbokk aaya boobu day wane ne lu fu bari fu muy amee mooy bu nit ki commencé am dara ndax kat euh, euh, nit moo mel noonu waaw nit koo xam ne fitraam daa yàqu te l'islam yaru ko mooy bu la l'islam yaree sa fitra du yàqu mais man nga bañ a nekk ci lislaam mais am ay points de fitra yu des ci yow waaw waxoon nañ la fitra insha allah li gën a dëgër tekkiwul li nga xamante ne mooy l'islam waaw parce que euh, ndax lool wuute la bu am bu rëy boo demee ci azad borom azad al al al imam ibn al qayyim mu ngi fay développer kii di dëgëral ne mooy l'islam ak ñeneen ak ñeneen waaye insha allahu taala fitra tekkiwul l'islam fitra mooy ni borom bi mooñaale doomu aadama bu nekk def ci moom ay qualité yoo xam ne mooy ne moom da koy judduwaale xam ne lu jaadu lu jaaduwul waaw parce que riwaay imam muslim bi ne ay baayam bu ay baayam newee euh, euh, euh, fa abawaahu ndax kullu mawludin mooy xadiis boobu yuladu ala fitra fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yu yunassiraanihi aw yumajjisaanihi mu am ci benn riwaay boo xam ne ci saxiixu imaamu muslim mu ne fa in kaana muslimayni fa muslim bu dee ñaari waajuram ay jullit lañu day nekk jullit kon loolu loolu day leeral ne kon fitra du du l'islam sinon bu doon loolu du wax loolu waaw loolu moo tax képp ko l'islam yar nga nangu ci nangoo euh, wommatu ci yar ga yow moom sa fitra day intact waaw da ngay delluwaat ci fitratallahi allati fatara an-nas alayha da nga koy retrouver da ngay sell waaye nit nag bu gëmul yàlla fitraam yëpp mooy li ci ëpp doole dina deñ mais am na yoo xam ne day des moo tax nga gis até bi mu am des fois mën a am yoo xam ne ay qualité la ay valeur de haute haute haute haute qualité ay valeur li ñu naan ay valeur waaw di di xeex tooñ di xeex yaa maa maa man maala la duma ak jël jël jël àqu jàmbur nga gis mu koy naqari ñuy def ay a te gëmuñu dara parce que ñooñu daa am principe boobu moo des ci ñoom waaw xës xës la googu xas ci ñoom kon nag ah nga gis ne nit ki lu bari nag liy indi dog bopp mooy nit ki borom bi am lu mu ko gënalee ñeneen ñi waaw ay mbokkam mooy mu am lu mu gënalee ay mbokkam waaw moo xam ci alal la moo xam ci poste la wala ab ab dayo bu mu ko defal boo xam ne defalu ko ñeneen ñi en général nit noo foofu lay doge mbokkam moo tax borom bi ne fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard waaw ndax yéen daal en ça mooy amaana yéen xanaa amaana léegi rek bu ko defee in tawallaytum bees leen defee joxe ay poste minal wilaya jox leen ngeen nekk ay ay ay ay ay ay yu ngeen yoral yu leen borom bi distingué ngeen commencé an tufsidu fil ard ngeen di def corruption ci kaw suuf waaw gisewoo ko teraanga ko la yàlla defal nga sant ko ci déedéet mais ngi gise ko arm boo xam ne ci ngay jaar ngir mooy yàlla waaw di semer la corruption waaw le népotisme yu yées yooyu di jënd nit ñi parce que am nga alal wala bokk nga fenn wala yu mel noonu ba pare di di di di lawal di lawal ak mbon ci kaw suuf parce que sa intérêt mondain yi nga bëgg mu dox ci àddina bi ci foofu la nekk ngay am xaalis bi rek di dem affaire yi wala sa uraa di gën a jóg wa tuqatti'u te yàq goog ci kaw suuf ni muy gën a feeñe mooy wa tuqatti'u te ngeen di dog dangeen di yàq te ji ndax dog dog bokk ci yàq ci kaw suuf la bokk waaw waaw ngeen di yàq ci kaw suuf watu qat'u ta ngeen di dog tamit arhamakum li nga xamante ne mooy seen mbokk yi waaw ku mel noonu nag borom bi nee na rëbb na la képp kuy dog mbokk borom bi rëbb na la moo tax mu ne ulaa'ika alladhina la'anahumullah ñoom ñoo ñële ñu yées ñoo ñële ñoom la yàlla euh, rëbb waaw te borom bi fii aaya bi dañuy jàngal ku yàlla rëbb nan lañ koy xame waaw fii mu ne ñi ñi ñi ñi lamda yu bari dañu foog ne bu la yàlla rëbbee yow bu dee da ngaa amoon poste da koy perte bu doon président la ñu destituer le coup d'état la hein loo manoon di doon da nga koy ñàkk boo feebaroon ab boo nekkoon bon santé da ngay sida coronavirus feebar yu ne dal la nga nga am cancer de la gorge <coughs> prostate ak lépp ndax lan yàllaa ko rëbb déedéet yàlla nee na du du ku ma rëbb kenn du ko xame noonu waaw <laughs> waaw ndax lii nga fi wax yépp dama koy teg sama soppe nit dina nekk sama soppe ma teg ko yii teg ko peste teg ko ta'un waaw Seydina Mu'az bokkul woon ci soppe yàlla yi radiyallahu anhu nan la génn àddina dul ci peste bi Seydina Abu Ubayda ma ne woon kilifaam foofu la ca Sham Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu nan la génn lu dul ci lu bi ah, kon affaire bi kenn du ko xamee noonu kon kenn du xamee affaire yooyu waaw jamono yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam la doon tëdd ci basan la doon tëdd ci basan moo doon lalam bu jógee marque basan yi des ci lex bi des ci xar kanam nga koy gis ba Seydina Omar waxoon ko li mu waxoon naan ko yow yow ak kay Kisra di ko mu ne ko yow ndax da ngay dute ndax da nekk ci sikki sàkk ibn al-Khattab waaw mooy moom noonu la meloon jamono joj Qaysar yaakaaroon na César le César bi fanaan ci ci ci ci ci tëdd ci lal non ay lal yoo xam ne en or lañ ko doon tiiw ak yooyu amul woon problème ay ñu naan këram cin doon foon takk te pourtant soppeem yàlla baa ngi ay yonent bi alayhi salaam doon xew këram da doon toog ñett këram cin fa takk voilà kenn du xamee loolu que ne yàlla rëbb na nit yii waaw moo tax gaa yi ñoo xam ne xamuñu jàpp ne ñoom kuréel dañu bokk liy wane ne dëgg la alal ja dafaa bari lu ñu laaj gaa yi dagg bala ñoo laaj sax alal ji disponible na bu ñu laajoon ne fii balaa ngoon balaa timis ay milliards daanu ñuy wane ne loolooy wane ne ñu ngi ci dëgg loolu du dara parce que loolu ngay def fu nekk téléton da koy def bi <laughs> téléthon fii France nga xam ne dañ koy def ngir no ci noble bu baax la mooy mooy benn kii euh, action bu noble la mooy ngir faj yenn façon feebar yi nga xamante ne nii feebar yu raar la waaw ngir nit ñi def ci seen alal bu ko defee ñu trouver ay vaccin wala ut loo xam ne moom la ñuy faje ñu mel noonu mais téléthon da koy def quelque jour mu ñu ñu ñu ñu ñu ñu collecté ay millions yoo xam ne boo ko boo ko yóbboo ci alal woo fële nu mu tudd euh, Afrique man na jege milliards waaw. loo fi wax rek fii xanaa Donald Trump day def loolu Donald Trump day kii <laughs> fekk États-Unis président ba fa newoon te bëgg nekkaat président <laughs> Trump mel na mais levée de fonds yi muy def day def gaa yi ko alal yu bari <laughs> ci benn boutique nay dem alal nga di di di ta te alalam jooju yépp mu dajale boo ko dajale woon ci alalu Sénégal ay milliards la waaw. moo tax loolu képp ku jàpp ne war ngaa xamee ne nit ñu ngi ci lu baax parce yu mel nii moom non du lool kon loolu kenn du ko xamee ku yàlla rëbb kenn du ko xamee daa feebar daa sida daa choléra daa coronavirus kenn du ko xamee noonu nit mën naa am bonne santé fu fi alors te mooy ci yàlla gën a rëbb ñu ne kon waa léegi kon borom bi nan la ñuy xamee koo rëbb borom bi kon nan la koo rëbb borom bi nañu. ñooñu ñooy ñan mooy ñii mooy ulaa'ika alladhiina la'anahumullah fa asammahum mu tëxloo leen mooy nit fi ngay xamee ne nit yàlla da koo rëbb en tout cas signe la boo xam ne borom bee ñu ko jox moo tax ku yàlla rëbb mën nañ koo xam waaw moom laa doon wax keroog rek ñu naan ay walla ku baax ak yooyu mën nañu koo xam ay ku kii bañ a xam nan lañu borom bi di waxee mbir yi ñu lii la ku mel nii moom laa def nii ñu gis ñu mel noonu ñu ne xamuñu ko kon kon lan lay jariñ nga bëgg a wax amul njariñ ko wala yàlla billah mooy képp koo xamante ne nii bu ñu lay wax diine mu mel ni ay puso lañuy ñuy jam ci sa nopp bi doo ko bëgg a dégg loolu siiñu rëbbum yàlla la waaw foo toog bu ñuy mën nañoo waxtaane lépp du la déranger nga ciy xuus di kii ba pare mën a toog fekk ko même bu dee ne du loo mën a wax di nga toog nga gis waa ji ni muy ciy kontaane féex ci discussion yi mais buñ commencé wax waxu yàlla eh waaw julli jot na nañ leen jóg julli rek nga gis sawaay découragé non man sax daam fu ma doon demaa comme niñ ko foogoon temps